fa yaqulu al-imaamu al-haafidu hujjatu al-islaam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'i fi kitaabihi rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saadis ashar. alhaadi ashar. an abi saciidin abdillahi ibn mughaffal radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil xadf wa qaala innahu laa yaqtulu as-sayd wa laa yanka'u al-aduw wa innahu yafqa'u al-ayna wa yaksiru as-sin muttafaqun alayhi wa fii riwaaya inna qariban libni mugaffalin radiya allahu anhu xadafa fanahaahu wa qaala inna rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa anil xadf wa qaala innahaa laa tasiilu saydan summa caada fa qaala uhaddithuka anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa anhu thumma udta taxdif laa ukallimuka abadan kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ah, muy wax ba léegi ci garab gi nga xam ne moom la ñuy présenté ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin muy digle yi borom bi digle ñuy wattu dundiinu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mode de vie ak sunnaam ak teggin yi ci jotaay bi walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu habrul umma wa tarjumaanul qur'aan mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma muy ci xutba ba leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam defaroon waar leen ne leen yéen nit ñi innakum mahshuruna ila allahi taala xufatan uratan ghurla te inshaa allahu taala al imam bi indi mu ne alhaadi ashar hadis bii mu ci teg mooy alhaadi benn ashar fukk fukk muy fukk ak benn muy onzième hadis kon doxoon nañ bunt bi douze hadis la mooy ñaari hadis ñu des inshaa allahu taala lii mooy numéro onze waaye biñ tàmbalee téere bi ba léegi mooy xadis numéro cent soixante six téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn mu ne an abi Sa'id mu ne mu ngi koy jële bii xadis bi ci saxaaba boo xamante ne nii dakkantalam moo doon Abu Sa'id loolu nag du consensus am na ci boroom xam-xam yi ñu ne Abu Abdurrahman la am ñu ne Abu Ziyad waaw loolu lépp ay wax la ci moo doon kan moom dakkantalam Ah ñii ne mooy Abu Sa'id ñii ne Abu Abdirrahman ñii ne Abu Ziyad saxaaba la woon muy Abdallah ibn Mughaffal Abdallah ibn Mughaffal ibn Abd Nuhma ibn Afif rahmatullahi alayhi wa radiya anhu muy saxaaba la boo xam ne <laughs> du ma wax bu siiw la en tout cas bu ñu xam la mashhur la <laughs> mais ci borom xam-xam yi voilà mooy moom siiw na quoi <laughs> Abdallah ibn Mughaffal rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci Muzayna al-Muzaniyu <laughs> ah, ci la bokkoon ah Abdallah ibn Mughaffal al-Muzaniyu radiyallahu anhu ah, annahu qaala mu ne hmm? naha rasulullahi mu ne naha tere na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama anil xazf lan la tere anil xazf alxazf mooy lan alxazf mooy sànni jëlaw xeer jàpp ko sa ñaari baaraam sa cati baaraam yi rek xaañ sànni ko loolu noonu la ne yonent bi saa saam da koo tere <laughs> waaw <laughs> waaw mooy jàpp rek sànni mu ne lu tax dinañ ci ñëwaat insha allah nañu wax baax yi wa mu ne innahu ndax kat sànni boobu nit kii sànni noonu hmm? laa yaqtulu sayda du rey am rëbb wala yankawu aduwa te manula mettital gaañ am noon mooy bu dee nit ki da koy def parce que day rëbb jariñu dara parce que du du <laughs> rey <laughs> rëbb ma du ko tax a dee da koy sonal après rek te yow doo ko jëfandikoo doo ko man sax mën na ko dóor mu am lu mu gaañ ci moom mu daw nga bàyyi ko gaañ gaañ googu nag mooy jariñu dara day gaañe rek wala yan ka ul adu wata du sonal ki nga xamante ne nii mooy euh, noon bi waaw mooy boo demee ci toolu xare di fa xaañ xeer moom <laughs> mooy manu koo sonal sonal gu baax mooy jégg dayo ci ak ak ak lor loolu manu ko xeer woowu moom <laughs> waaw mooy du tax mu dee du tax sax mu mu mu mu mu daanu dootul mënati dara ci toolu xare bi loolu manu ko waaw mu ngi noonu waaye lan lay def mu ne wa innahu moom nga yafqa'u al ayna li muy def daal mooy mën naa fëq bët waaw waaw nekk jàpp xeer wi jàpp di sànni noonu rek benn waa jóge day gën a tël bët bi tuur doxu bëtam waaw <laughs> mu ne sama wa innahu li am de daal moom yafqa'ul ayna waaw mais nag man na fëq bëtu nit de wa yaksirul na ba pare mën naa damm bëñ nga dóor ko nit ci tuñ da wëñ wa damm te manula rayum picc ab am mbëbb boog manula rayum am am rëbb waaye manula sonal ab noon bam sonn lool waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mu ne xadis bi de al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullahi alayhi maa daal dinañ koy solo léegi al imaamu muslim bala ñoo ñëw ci lim teg wala nañ dem ba fi riwaaya ba jeexal mu ne wa fii riwaayatin am na ci beneen riwaaya boo xam ne dañ solo xadis bi nii ah. dane inna qariban dafa am benn euh, mbokk mooy jege ñaale libni mughaffalin xadafanaha dafa am benn mbokkam la benn proche voisin benn mbokkam boo xam ne ñoo bokk mbokkam la dafa koo gis mu yor a xeer di xa di sànni moom la naan xadaf waaw léegi nag mu ne ko fa nahaahu mu tere ko ne ko ne ko ne ko bul defati yi waqaala waaye neewu ko rek bul defati lii noppi waaye da koo wax lu tax waaw da da da koo wax lu tax mu ne ko hein <laughs> li in waqaala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa ndax kat ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallama naha anil moom moo tere ku yor xeer nii di sànni nii da koo tere waaw loolu moo tax kon man la bu ko defati ndax yonent bari saa saam da koo tere waaw léegi nag bi mu ko waxee lool ba pare mu ne waqaala innaha yonent bari saa saam bi mu ñu teree lool da cee teg ne laa tasidu saydan du du du rëbb am rëbb mooy man da jàppum rëbb manu la manoo ci mooy moom doyul ci li nga xam ne moom la alaatul saydi li nit ki utiliser ngir mën a rëbb gibier bi wala li nga xam ne moom lay rëbb mooy xeer yu sew yooyu nga yor di ko sànni manu ko waaw manoo koo fay xaañ fii mu ne ba njamala bi sawaay ci àll bi mu dal ko ba tax yow moom dootul mënati dara loolu man da nekk mu ne innaha la tasidu saydan léegi summa aada waa ji nag nee na summa ginnaaw gi aada mu delluwaat nag mu gisaat waaja beneen bis mu gis ko muy defaat loolu waaw <laughs> waaja di defaat loolu mooy di defaat euh, euh, xas fu góogale fa qaala mu ne ko mais yow uhaddithuka anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa anhu thumma udta tahdhif laa ukallimuka abada waaw <laughs> nee na mu ne ko mais yow yow maa ngi la naan yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa tere lii ma la nga delluwaat ci li ma ne la yonent bi alayhi da koo tere bu ko def bu ko def ndax yonent way saa saa ko tere ma ñëwaat gisaat la nga koy defaat wallahi laa ukallimuka abada waat yow dootuma waxate yow a hijru naa la waaw yow moom jeex na moom allahu akbar oh <laughs> allahu akbar hey sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam <laughs> kon lii mooy hadis bi

al imaam al Buxaari rahimahullahu taala moom andi na ko ci bërëb yu bari kitaabu tafsir andi na ko fa suuratul fath baabu baabu iz yubaayi'uunaka tahta shajara waaye kitaabu az-zabaa'ih was-sayd baabul xazfi bunduqa foofu daal na ko fa indi kon indi tamit fi nga xam ne mooy kitaabul aadaab baabu nahyi an-nahyi anil xazf daal na ko fa moom al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala bi xaw bi eh, riwaay bi gën a niroog bii nag bi gën a niroog bii nii eh, fi moom moom lañ ciy wax après ñu jàll insha allahu taala mooy bi ñëw ci kitaabu dabaa'ih wa sayd mu ne baabul xazfi wal bunduqa haddasanaa Yuusuf ibn Rashid mu nekk ñu nettali mooy Yuusuf ibn Muusaa ibn Rashid la tuddoon ibn Bilaal al-Qattaan Abu Yaquub al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala haddasanaa Wakii' mu nekk ñu nettali mooy Wakii' ibn al-Jarraah ibn Maliih Abu Sufyaan ar-Ruwaasi mooy al-Asbahaani al-A'war an-Naysaabuuri wa Yaziid ibn Haaruun ak Yaziid ibn Haaruun ibn Zaazi moom it liñ ko gis bari na wal lafzu li Yaziid an Kahmas ibn al-Hasan mu jëlee Kahmaz ibn al-Hasan al-Qaysi at-Tamimi al-Hanafi Abul Hasan rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Burayda mu jëlee Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb kii ah, eh, surtout oh, Burayda ibn al-Husayb saxaaba boobu al-Aslami kii mooy Abu Sahl al-Qaadi juge la woon gisoon nañ ko fi moom it bu yàggul an Abdillah ibn Mughaffal mu jëlee ko ci Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani waxoon nañ la ko Abu Abdirrahman ñi ne Abu Sa'id ñi ne Abu Ziyad rahmatullahi alayhi wa radiya anhu annahu ra'a rajulan yaghdhif fa qala lahu la taghdhif fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha 'anil khadh aw kana yakrahu al-khadh wa qala innahu la yusadu bihi sayd wala yunka bihi al-'aduw walakinaha qad taksiru as-sinna wa taqfa'u al-'ayn thumma ra'ahu ba'da dhalika yaghdhif faqaala lahu uhaddithuka 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha 'anil khadh aw kariha al-xazfa wa anta targhib la ukallimuka kaza wa bi mooy li nga xamante ne moo gën a jege bi imaamul Buxaari indi kantaal imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi moom benn bërëb rek loo e, yu wute moo tax mu mooy kitaabu as-sayd wa az min al loolu la tudde buntu bi buntu bi ba léegi téere bi léegi baabul buntu ibaahatu ma yusta'aanu bihi ala al-istiyaad loolu la suraahida mu ne wa haddathanaa mais bii beneen bee ku gën a niroo bi voilà nañ jël beneen bi ndax comme niñ def ci imaamul Buxaari nañ jël benn kese mooy beneen bi mu waaw mooy ci même buntu bi daa addi hadiis bee teg ci bi wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi al-Kufi al-Wasiti moom aslan ah muy Ibn Abi Shayba qaala gisoon nañ frère am Ousmane magam Ousmane Ibn Abi Shayba qaala mu ne hadda moom mii nag la ñëpp lu ñu gis te moom la imaam Muslim ginoon a jële ci moom mu ne haddathana nettal nañu Isma'il ibn Ulayya Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr al-Asadi moom mii nag <laughs> sëriñ la woon ci imaamu Shafi'i muy Ismaïl moom fii dana ibnu Ulayya parce que Ulayya moo doon ma moo doon baayam <laughs> moo doon yaayam yaayam voilà yaayam parce que yaayam nitu yàlla bu sell la woon te moom lañ gënoon a xam moo gënoon a siiw baayam voilà mais nag moom nag loolu neexu ko woon daal bëggul woon nit ñi di ko wax ibnu daa bëggoon ñu naan ko euh, ibn euh, kii euh, <laughs> ibn Ibrahim Ismaïl ibn Ibrahim ah Ismaïl comme yonent Yàlla Ismaïl ibn Ibrahim moom noonu la waa alayhim assalatu wassalam ibn Miqsam waaye ñu naan ko Ismaïl ibn Ulayya di ko dakkantale yaayam ndax yaayam moo gënoon a siiw ci wàllu xam-xam ah moom lañ xamoon mais moom loolu gënalu ko loolu moo taxoon taalibeem bi ñuy nettal imaamu Shafi'i <laughs> rahimahullah moo tax borom xam-xam bi dañuy lijjanti loolu mais euh, xam nga suñu borom da ne wala tanabazu bil alqab bi sal ismul fusuqi lismul fusuq ba'dal euh, fusuqi ba'dal iman waaw bu leen di joxante ay sobriquet di woowante woo tur yoo xamante ne nii euh, ñaaw na turu kàccoor euh, ginnaaw bi ngeen duggee ci diine ci ngëm yàlla ak turu ngëm yàlla ak yi nga xam ne mooy yoo xam ne daal nit ki neexu ko waaye boroom xam-xam yi loolu dañ ne waaw loolu dëgg la loolu la boroom bi kii mais sauf que léeg-léeg nit ki boo nee ndax moom nii en général boo nee Ismaïl ibn Ibrahim Euh, ibn Miqsam al-Asadi ñu bari doonuñ ko woon xam waaw boo nee Ismaïl alors que boo nee ibn Ulayya ñëpp xam kan ngay wax loolu moo tax lenn boroom xam-xam yi comme comme comme mel ni imaam Az-Zahabi rahimahullah mu ne mais loolu moom dara newu ci quoi ah bu dee ci kaawam nii. ndax borom bi yamuy tere ne du loolu yooyu mooy comme ngay woo koo xam ne li nga koy woowee bon neexu ko te en plus mën na am lenn loo xam ne da koy def ci moom daal loo xam ne neexul bëggul ku ko woowe noonu ndax loolu tamit rafetul waaw comme nit koo xam ne yow da ngay koy gis au lieu nga koy woowe nuntu du ngeen koy woowe panthère loolu dafa xaram voilà loolu dafa xaram waaw bëggul ngeen koy wax en plus ngeen naan ko panthère di ko dëkk ak loo xam ne ngaay àll la en plus loolu dafa waaw waaye nit ki tamit bu nee bëggul yenn yi bu leen ko woowat waaw milieu ba mu ne woon temps nga xam ne ci kàccoorte la ne woon daa am nu ngeen ko koon woowe waaw <laughs> waaw jox ko ay sobriquet yoo xam ne moom ngeen amoon léegi mu tuub bëggatul ko wooyoo yow nga naan ko par force moom nga koy woowee tout le temps déedéet loolu kenn du ko def loolu loolu suñu borom da koo tere waaye fii borom xam-xam yi dañ ne sauf que bii yii nii bii bokkul ak yooyu bii lenn la mooy moom liñ ko wax nekkul ne du mooy yaayam moo yaayam lañ ko sauf que xam nga en général nit buñ koy askanale yaayam léeg-léeg mooy <laughs> mooy euh, daanaka ku ñuy dañuy doon tooñ yaayam daal waaw <laughs> yu mel noonu wala ni ko wax naan ko wal dañ li euh, baay ji xamuñ koy baayam quoi ñu koy askanale yaayam sauf ko fii ñëpp xam nañ ne jubluwuñu ci loolu liñ ci jublu rek mooy comme que yaayam a gën a siiw ngir nit ñi xam ko tey woyof yombalal tamit nit ñi wax ji bu ko defee ñuy mën a avancer ñanaan Ibnu Ulayya moo tax ku mel ne al imaam ad-Dahabi moom ne bon loolu daal dara newu ci kanta nag da doon moytu di wax Ibnu Ulayya waaw doo wax bu demee daal ba man la ñàkk wax ko daan ah mooy ki nga xam ne moom la nit ñi naan Ibnu Ulayya <laughs> voilà <laughs> sëriñ sëriñ boobu mais Ismaa'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahmatullahi kon moom la ko Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ngi ko jëlee Ismaa'il ibn Ulayya la wax fi Ibnu Ulayya <laughs> an Ayyub muy Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani rahmatullahi alayhi al-Basri an Sa'id ibn Jubayr mu jëloon ko Sa'id ibn Jubayr gis nañ ko ci hadis bi ñu génnoon hadis bi weesu ci tàllaleeb la jaaroon moo ko jëlee woon ah, Ibn Hisham ah anna qariban moom nag mu ne hmm, am dafa am benn jegeñaale li Abdullah ibn Mughaffal xadafa qaala fa nahaahu wa qaala inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa anil xadb wa qaala innahaa laa tasiidu saydan wa laa tankahu aduwwan walaakinnahaa taksiru sin wattafqa'ul ayn qaala fa'aada faqaala uhaddithuka anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa anhu thumma anhu thumma taghfir laa ukallimuka abadan mu ne wa haddathanahu ibnu abi umar muhammad ibnu yahya ibnu abi umar al-adani al-hafiz abu abdillah qaala mu ne haddathana ath-thaqafi min abdul wahhab ibnu abdil majid ibnu salt ibnu ubaydillah ibnu al-hakam ibnu abil aas ath-thaqafi abu muhammad an ayyub mu jëloon ko ci ayyub mi ngi gis léegi ibnu tamima muy ayyub ibnu abi tamima kaysan as-sakhtiyani bi haadha al-isnaad nahwa kon nii la ko ash-shaykhaani nii lañu ko génne ci seen téere yi léegi nañ ñëwaat ci xadiis bi euh, lu gàtt door a jàll kon mu ne kon Seydina Abu Sa'id di Seydina Abdullah ibn Mughaffal dafa gis nit benn mbokkam comme riwaay bi ñu génne nii muy xaz def xaz wax nañ la lan mooy xaz <laughs> mooy jël xeer yu sew yooyu wala mooy day xaw a niroog sax ay ay saalu tàndarma xeer yu sew yi def ko sa ñaari baaraam catu baaraam yi jël rek sànni waaw am am na tamit lu ñu naan mixtaf mooy e, gis nga lance-pierre voilà lance-pierre tamit <laughs> ci la wata am nañu ne moom ci la kay mooy xasfu rek ndax dañ ko koy defee waaw nga xamante ne nii e, nit ñi dañ koy def di ko e, def di ko sànnee mun mooy mixdafa dañ koy wax mixdafa nga xam dañ ciy defu xeer loolu euh, xaw ma goney léegi manuma wax seen place mais ñun biñ nee gone dañ ko doon def jël ay bant yoo xam ne day mel ni V waaye am loo xam ne comme Y voilà Y ndax day day Y bu jub bant bi comme bant bi li ca suuf mooy lii lii lonk ñaari li mel ni V foofu ngay takk diggante ngay takk benn loo xam ne day taaweeku ci digg ba nag mu am loo xam ne man nga faa def xeer rek jàpp rek taaw yi rek picc mi nekk ci kaw rek nga bàyyi mu dal tël waaw yooyu tamit boroom xam-xam yi dañ ne loolu ci la waaw ñu ne ñun boobu moom <laughs> ah, gone yu yëgadi lañu woon rek ay six ans cinq ans rek <laughs> xamuñu ci woon yooyu dara te kenn neewuñu lii ngeen di def nii nàngam ak i <laughs> nee na <laughs> tax borom xam-xam yi ne loolu moom miix dafa it ci la <laughs> léegi moom daa gis ku koy def benn mbokkam mu ñëw tere ko ko mooy lan an nahyu anil munkar boo gisee koo xam ne mu ngi def loo xamante ne ah du lii loo ah sama mbokk la nan laa koy waxee déet mooy daa bokk ci laay biir te ad diinu nasiha nga ñëw laay biir ko doo gis sa mbokk di def loo xam ne baaxul nga noppi ci déedéet bu boobaa sa responsabilité lay dugg de daa day dugg de waaw ndax manoo toog nit ñi di yàqu nga toog naan sama yoon newu ci léegi boo waxee nag ndax def naam deful loolu yow def nga li la war Seydina Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu mu gis ko mu tere ko ko ba pare nag wax ko lan moo tax waaw ne ko kat ndax kat yonent bi alayhi salaam moo tere anil xas loolu dañ ci xam ne que hein mooy dañoo war a tàmmal suñu bopp bu ñu nee nit lii baax na wala lii baaxul ñu war a indi dalil buy wanee ne loolu la ci alquran ak sunna mooy suñu wax yi dañ koo war di gelloo ci alquran ak sunna quoi gis nga li ñi nga xam ne moom lañ tàmm ay ñu waxee ñu naan mag sàngam nee na non non ci diine du loolu parce que gis nga mag sàmm sàngam mi ngay wax lu mu rëy rëy rëy lu mu màgg màgg màgg am nañu ko estimé am nañu ko estimé wul ci biir wax de waxuma yéefér yi alors que l'islam moom consensus mooy yonent bi alayhi salaam ak alquran te loolu mooy référence yi ku ñoom du référence ñoom ñooy référence ultime ci l'islam ak nan la ñuy pratiquer suñu religion ak nan la ñuy doxalee suñu dundin wii dalil duñ la ne lan mooy wane ne lii nga def baax na nga naan parce que gis naa Serigne diw def déedéet Serigne diw buñ ne Serigne diw wax na wala imam diw wax na du waxam ne mooy waxam fa mu ko teg xam nga loolu waxoon nañ ko fan bi ñuy wax naan ñoom al imaamu Maalik ñoom imaam Abu Hanifa da foog ne lan moo la ñu naan nee nañu rek ñu jàpp lool mooy parce que daa fuñ ko teg lan moo tax seen taalibe yi ñëw ci ginnaaw seen wax yi ñu gis ne gisuñ ne dañu la dégg ñoom ba muy wax da ko utal dalil ñu koy utal fu ñu ko teg ci alxuraan ne lii wa tax suñu imaam waxoon lii parce que loolu la. Abdallah ibn Mughaffal radiyallahu anhu noonu la doxale est-ce que jàng na lu ko loolu ci yonent bi sallallahu alayhi ko jëfe waaw mooy boo teree nit wax ko lan moo tax. ah mu ne ko euh, lii ngay def bu ko def gis naa la nga jël ay xeer yi nga yor di sànni bu ko def ndax li anna rasul li anna nabiyya li na eh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naha anhu waaw bi kat sallallahu alayhi wa sallam naha ci beneen riwaaya anil fi aw kaana yakrahu al xalf waaw wala da koo siboon wala bëggu ko woon waaw mais loolu ci sàkk sikki sàkk la rek ci riwaaya yi waaye leer na que lan la mooy da koo tere waaw waaw da koo tere léegi yonent ma ne saasaan tamit jàngal ñu leneen mooy ne ash-shari'u lu bari xam nga obligé wul saa bu ñu teree dara wala digal ñu dara wax ñu njariñ la ca ne wala lam ñu tere ay ya ca nekk wala lan moo tax sagesse ba tax waaye yonent ma ne saasaan dafa bari woon lu mu doon def lool waaw gisoon ne Abdullah ibn Mughaffal <laughs> moo solo woon xadiisu yonent ba ne saasaan nee na bu kenn mbéewal fii muxtasali waaw fi nga xam ne moom lay sangu hein bu mu fa bu mu fa mbéewal de mu ne yeneen time alay saa saam naha anil bawl fii mu fii muxtasali an naha ar rajul an yi an yabula fii muxtasali fa inna ammatal waswasi minne waaw waaw laa yabulanna ahadukum fii musta am na fii musta fii muxtasali am na fii mustahamme fa inna matal waswaasi minhu waaw mooy yonent bi saa saam nee laa yabulan na nga bu mu mbéewal de waaw bu mu tuur ndox bu mu piise de ahadukum kenn ci yéen fii mustahammi fa nga xam ne fa lay sangoo waaw fa inna matal waswaasi fii minhu li ëpp ci jax-jaxal yi foofu lay jóge ndax nit ki lii nag bon xam nga temps yi ñu ngi doon wax naan ndigalu yonent bi saa ak tereem yi du tere yépp ñoo bokk poids du digal yépp bokk poids am na digal yoo xam ne xaraam lay wane non tere yoo xam ne xaram la am yoo xam ne dañ koo sib am yoo xamante ne nii euh, ndigal yoo xam ne farata la am yoo xam ne dañ koo sopp am yoo xam ne dafa dagan kese voilà léegi nag lii boroom xam-xam yi moo tax boroom xam-xam yi ne tere gii nii mooy douche bi nga xam ne wanag wi nga xam ne nit ko dafay sangoo hein mais ndox mi moom fi muy sangoo ndox mi du dem mooy bu sangoo ndox mi day taaju ndox mi du du du loo xam ne day sotteeku comme euh, suñu duur si léegi ñu bari en tout cas mooy nga xam day am benn rigole benn tiw boo xam ne li ngay sangu ca lay jaar dem ñoom ñu ne bu dee loolu la ñu ëpp lañ ne bu dee loolu la boobu taxul ñuy wax parce que liñ ci doon bañ amul ndax yeneen bay saasaam ni mu tere mooy nit ki bu mu tuur ndox bu mu tuur ndox fi muy sangoo ndax bu dee dafa tuur ndox tuur ndox yaa ngi nii ba pare moom mu ngi sangu ndox mi di wàccaat foofu di fa fekk tuur ndox ya mu def léegi mooy jàpp na ba pare sa ndoxamang ci tànk yi ah, ah mu ngi noonu <laughs> waaye ka bu nee nag day daw loolu da boo fa bàyyee ndox mi noonu bala ñu jàll ak euh, mbéewal yi tuur ndox mi mais jaay jax jaxale yi indi waaw ñoon yi man bi may sangu na ndox mi tisul sobi bii nii tisul dal sama kaw hein bu ko defee yow doo tranquille man nga dem sax bay julli allahu akbar ci biir julli iblis ñëw waaye yow nan nga mën a jullee te léegi fi nga fi nga tuur ndox ndox mi bi ngay sottee ko xam nga ne tis na la laal la nga nekk ci jax-jaxal nag mu am la port waaw mais bu nee na daa nekk loo xamante ne nii ndox mi day daw comme sur rigol yi loolu moom wallahu taala alam kenn mooy bokkul ci li yonent baay saa saa bi tere mooy li mu waxoon nag li mu gisoon fan yee <laughs> bu kenn laa yaxtasilu rajulu fi eh, laa yabulanna ahadikum fil maa'i daa'imi alladhi laa yajri thumma yaxtasilu minhu wala fiihi thumma yaxtasilu fiihi ci riwaaya Muslim minhu waaw minal janaaba bu kenn ci yéen tuur ndox ci ndox mi nga xamante ne dafa tag te du daw ba pare mu ñëw di ci eh, eh, sangoo wala mu tànk ji di ci sangoo loolu noonu parce que ah, oh, oh, affaire bi mooy waswas la li indi sauf que après waxoon nañ la boroom xam-xam yi ñu wutee bon loolu est du moo du ndox mu tuuti ñu ne ni ñeene ida balagal ma u qullatayni shafi'i ak hanabila shafi hanafiya yi ne moom mooy mustabhir ndox moo xam dafa bari ba boo yëngalee côté bi benn côté bi du yëngu bu dee loolu garaawul anta lu gën a suufe loolu sii sii loolu daa garaaw maaliki ne mukk moom daal fekk cafka gi walla euh, melo bi wala li nga xamante ne nii mooy xet gi soppeekuwul mooy loolu bokkul ci li ñuy wax waaw mokkul li yonente bi alai saatu di tere même bu ree duñ na ne yow demal léegi def lool non mooy di yàq ndox mi kon Seydina Abdallah ibn Mughaffal mi yonent bay saa saam xadiis yëpp lan la mooy dañuy tere dara ba pare wax ñu lu tax waaw waaw bu mu tuur ndox ci fi nga xam ne fi lay fi lay sangoo ndax fa inna ammatal waswas li ëpp ci jax-jaxal yi Iblis di jaaral doomu aadama yi ci loolu lay jóge fii it yonent bay tere anil xas bi wax lu tax mu ne innahu la yaqtulu sayd mais du ray du ray am am am am am rëbb mooy façon fola waaw te bakkanu am rëbb soit bakkanu bàyyi ma yi duñu ay fowukaay <laughs> maanaam yonent bi saa saa da doon tere koo xam ne day focc yi picc yi di leen di leen jam noon ngir plaisir quoi sans ngir mu lekk ko déedéet loolu dañ koo tere loolu chasse à la cour xaw ma à la la ko gars yi wax xaw ma ci eh, bu dee samay français eh, jum na nga xam ne buur bi lañ koy tël fenn ngir rek du sax ngir lu muy lekk mais ngir muy fonoonu di jam noonu rek après ñu sànni affaire yi fële déedéet déedéet moo tax Ibnu Umar radiyallahu anhu ba mu gisee waaja mais <laughs> Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas euh, moom la walla Seydina Abdurrahman ibn Awf dafa nangu waaja doon rëbbu Medina loolu moom beneen affaire la mooy dañ doon tere waaw waaye téem picc nii takk ko di ko dóor quoi def ko cible loolu la Seydina Abdallah ibn Umar gisoon waa ji di def mu ñëw daqi ko rek waa ji ndaw mu ne yeneen bay sa dafa tere yi waaw téye bakkan loo xam ne picc la takk ko ngir ren di ci foofu waa def ko cible di jabal di sànni muy muy muy fente ngay kii ngir foofu mu ne bay sa dafa tere yi waaw di torturer animaux yi ci loolu waaw léegi lii rek sosoo boobu la. mooy mbir la moo xam ne yow bu dee da ngaa bëgg rëbb am loo jam ci ci ci yi ngay rëbb moo xamum picc la wala gibier la mooy am am njamala la wala bëyu àll la wala yu mel noonu xeer yi ngay xaañ du ko du ko mën ko dara du tax nga amum rëbb de te tamit bu dee ci toolu xare li ñu wax léegi sonalul benn noon laa wax mooy manu koo terrasser waaye li man daal mooy fëkk nit fëkk bët mooy nit koo xam ne yoonam newu ci da doxantu ne di jàll nga ngay nekk fi di foddi sànni nga fëkk bëtam wala sax nga am noo ko tiiree suree lasteer gi xamoo ni koy doxalee bu fëkk sa bët waaw <laughs> waaw <laughs> ba pare mën naa damm sa bëj yow itam wala nga damm bënu nit ci xeer yoo xam ne jàpp rek di fo di sànni noonu tam danger la voilà <laughs> voilà riwaay te tamit beneen riwaay bi dañu ciy leeral leneen mooy ne mbokkam mi bi mu ko defee mu ne ko yonent bay saasaam kat dafa tere lii wax ko lu tax mu gisaat waa ji defaat ko mu ne ko i yow ko haddisu ba maa ngi lay xabaare di wax keneen ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam dafa tere lii ngay dellu di ko def waat naa ci yàlla dootuma la dootuma waxate jow Allahu akbar moo gis ne saxaaba yi ah. képp koo xam ne sunna ñoom amul woon ay lii ndax xam nga xam nga xam nga tere gii nii <laughs> ñoom xooluñu ci est-ce que tere gi tahrim la tanzih la way jaw makru la non non yonent may sasa bu tere ñoom jeex na képp ku ko defati te yaa ko tey xam nga ne da tere yow moom de toute façon yow pare nañ ci say mbëti moo tax mu ne waa ji mbokkam la de mu ne ko yow maa ngi naa naan yonent bi sallallahu alayhi dafa tere lii ngay def ma wax la ko nga bàyyi ba ma dem du ma gisaat la beneen bés nga koy defar laa ukallimuka abada dootuma waxate yow a faw fekk maa ngi dund yow jeex na wax ak yow jeex na parce que manu mooy lan manu wax ak koo xamante ne nii waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam leer fi moom mu lànk def lu mu wuteeg lool saxaaba yi mënuñoo supporter nit ku mel waaw moo tax façon nit ku mel noonu hijru ko day day day day day a nekk mooy liñ naan ber ko bañ a waxateeg moom ndax ba mu xam gravité wu li mu def waxu yorante ma lay saa saam du waxu kenn waaw du waxu sëriñ du waxu kenn moo féete kaw koo yaakaar laa wax waaw yow sa sëriñ nag ñu waxoon niñ ciy tëre ñu wax la waxu yeneen ci bay sa saam nga ñëw di defaat daa tere lii nga ñuy fekkaat na ci nga koy def mu ne ko wal yow laa ukallimuka abada waaw waaw fokk ba waaw yow dootuma wax de yow a faw waaw walla boroom xam-xam yi naan lu mel nii bokkul ak li yonent bay sa saam tere ne hijru sa bokku lu ëpp ñetti fan lii bokku ci kii dafa ñëw kooku xam nga yonent may sala dafa tere ku bàyyi wax ak sa mbokk ñetti fan lépp ñetti fan waaw ñu ne lii nag bokku ci ku mel nii nga xam ne sunnaay leer ñu wax ko ko woyonent may sa salam lii la digle moom maa tay ala na mu ne moo bay mu ne kooku moom yone boroom xam-xam yi ne kooku moom man nga koo hijru lépp lool ba ker amul conscience ci mbir yi ba ker amul xam ne li mu def garaaw waaw waaw waaye loolu nag dafa may tënk hijru googu du ku tëb rek comme ni ko gaa yi bari defe léegi gisoon nañ ki ci xaadisatu Ka'b ibn Malik bi gisoon nañ ko ci téere bi nii radiyallahu anhu biñ demee Tabuk yonent bi saa saa am na woon julli ñi bu ñu wax ak moom waxoon nañ ci waaw am na façon yoo xam ne boo leen hijruwee dañ naa ndokk <laughs> waaye ñii dañoo yéex dañ naa yéex a bàyyi way yéex na yow waajoo xam ne dëgg la day def ay tojaange ay bàkkaar yu mag mais yow saa bu la gisee dootu ko def ndax am na kersa ci yow te bu la gisul di def yu bon yooyu léegi dama lay laaj kooku est-ce naan comme que day def lu bon nañ ko hijru yow boo ko hijree mu mu toj dëkk bi que saa bu la gisee yow jamono yu mu lay gis fekk yaa ngi nekk ak moom du ko def kooku kay bari nekk ak moom moo gën mais doo ko bàyyi ndax boo ko bàyyee yaa ngi koy yow foo demee rek mooy iblis boulevard lay am ci moom ah voilà quand les chiens les les les chiens ne sont pas là wala le chat n'est les souris dansent ah muus mi dem na kaña yeeg jinax yi mën nañoo génn toj dëkk bi jubile ci néeg bi déedéet kooku bul jàppale sa mbokk ci iblis kooku moom del nekk ak moom moo tax wala yajibu wala tajibu wala Euh, euh, mooy tere gi ñuy tere soxbatu faasiqin ah li am sax mooy dañ koo war a hijra woog boroom kii di wax euh, al-Laxdari loolu dafa am tënk de waaw faasiq boo génn topp dañ koy hijra dëgg la bu dee ne dina jariñ dara mais bu nee ne du jariñ dara bal da koy suux ca lam ne déedéet déedéet waaw sinon lu ñu mën a commencer la ngir ba waa ji yëg ni def na lu garaaw li mu def du lu ndaw moo tax Seydina Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu daal di def loolu kële waaw ndawaa kay euh, Ibn Umar xam nga defoon na lu mel nii moom doom ji sax la ko defoon Bilaal <laughs> bi bi Bilaal <laughs> nga ne Bilaal ibn Rabah ma non la doom ji nga ne Bilaal ibn Rabah <laughs> ma Abdallah ibn Umar nan la mën a jure Seydina Bilal ibn Rabah <laughs> ah? al mu'addinu al qurashi mawlaahu radiyallahu ta'ala anhu ah? mooy Seydina Bilal waxuma la ko xam nga ne Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab Abdallah ibn Umar Seydina Bilal xanaa war naa man nekk baay <laughs> ah? non dafa am doom joo xam ne Bilal la tudd léegi mu ne benn jour <laughs> yonent bi alayhi salaam nee na laa tamna'u ima allahi masajid mu ne yonent bi alayhi salaam ne nee na Abdullah ibn ta'ala <laughs> yonent bi alayhi salaam nee na tere jaamu yàlla yu jigéen ñi jàkkaay yi Bilaal doom ji ne wallahi lanamna'uhunna ne wat nañ ci laa dinañ ko ko tere dinañ leen ko tere jigéen ñi ci ñuy <laughs> Abdullah ibn Umar mer ni ko gane yow aqulu laka inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa taqulu lanamna'uhunna laa ukallimuka abada laa abaa lak wala yu mel noonu laa ukallimuka abada mënim génn àddina waxaatul ak moom allahu akbar benn du doomam yi Bilaal <laughs> Abdullah ibn Umar ne ko radiyallahu anhu yow maa ngi naan yonent bay saasaam nee bu ñu jig bu ñu tere jigéen ñu eh, eh, jaamu yàlla yu jigéen ñi jàkkaay yàlla yi mu ne ko yow maa ngi la naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee bu leen tere jigéen ñi jàkkaay yàlla yi yow nga naan ma wat naa ci yàlla dinañ leen tere yàlla bul am bàyyi wala lu mel noonu yow dootuma waxat ak yow ma faw jeex na doomam jooju Saalim nee keroog la mujjee beneen doomam bi nee na keroog la mujjee wax ak moom ba ni génne àddina <laughs> gis nga bare mu saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum de imagine yow Abdallah ibn Mughaffal mii bu ko borom bi indi woon ci mbeddu Dakar yi laa ilaha illa allah ko waxu man lam daaya ah. kenn ci ñuy naan sax moom moom moo représenté diine ji wala ustaas la wala sëriñ la ni ñuy rendee waxu yonent bi alay ak ay ndigalama ki tereem ñenn ñi xamuñ dara waaye ñenn ñi xam nañu ko lii la yonent bi alayhi salaam wax mais ñu ne waaye def leneen <laughs> mais kooku dootul dund fo doo dootul war a dund foofu day day génne dëkk bi ci saas ndax ahlul bidaay ak al fusuq ak ñiy sànni sunna ci kaw xam ko ci kaw xam ko ak am solo ñooñu moom hijru dafa dagat waaw bul amatee ñoom benn affinité nit ñu mel noonu déedéet waaw fekk fajuwul gis nag ci loolom yow bàyyi na ci ay mbiram te pourtant Abdallah ibn euh, Kayf <laughs> xam nga Bilaal lim wax boo seetloo doom ji en ah, fay ngir yokk njariñ pour nga comprendre lu tax mu wax lool nekkul ne dafa wax noonu ngir weddi waxu Yonent sallallahu alayhi wasallam xaasa non. parce que dañu fa gisoon jigéen ñi niñ doon solo temps yooyu moo tax dafa teel a am gis nga tabarruj gi nga xam ne moom la l'islam tere woon yonent bi alayhi salaam saxaabaam yi mu fi bàyyi après tuuti lañ dox affaire bi commencé waat bi amaat tuuti Seydina Bilal Bilal moomu Bilal ibnu Abdallah ibnu Umar seetlu affaire boobu di affaire boobu nag naqari ko quoi jigéen ñi dem ci dàkkay di di di di toilette ah di wanewaale seen taar yi mu mer ci loolu nag Abdallah ibn Umar nag comme que moom yonent bay sa sa dane la tamna'u ima allahi masajid allah bu leen tere jaamu yàlla yu jigéen yi jàkkaay yàlla yi moom loolu la jàpp ne moom daal malgré tout buñ leen ko tere ndax yonent bay sa sa lii la wax mais Bilaal ne wallahi nag dañ leen ko tere nag parce ñii li ñuy def te pourtant moom loolu mu wax ba bàyyam mere ko doon ba waxul ak moom ba keroog muy génn àddina ba nim génn àddina mais wax ju mel noonu Sayyidatu Aisha wax na ko mais tombee bokkul moo taxit ton dafa am solo ci wax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ci boppam dana jigéen ñi nii ma leen gise ngeen di ngeen mel nii yonent ma lay saa saa bu fi nekkaatoon dina leen tere ngeen dem ci jàkke yi Allah ndax ay Aïsha li Bilaal wax la wax mais mais Bilaal toog bi mu ko waxee la moom dafa waxee waat naa ne te tamit mooy contexte bi mu ko waxee c'est pas c'est c'est mal calibré mooy ñu ne la Yonent bi saa saa mu nee na lii yow même bu dee yàllaa la tax a fiir yàllaa ko tax a fiir ndax da diine yàlla ji ñuy fowee yenn jigéen ñi di dem ci jàkkee yi di toilette looloo ko naqari. mais quand même malgré loolu il faut affaire yi lépp ci teg ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al nañ ko fan yee waaw mooy loolu da ci baax tamit bil hikma gis nga sagesse boobu dafa am solo waaw ndax moom moom waxat boo ko seetloo niroo ñoo bokk li ñuy wax moom dana jigéen ñi nii ñu mel Bilaal ñii dañ ne dañ ne a tere jàkk bi Sayyidatu Aisha ne yonent bi alayhi salaam bu fekke woon yéen jigéen ñi nii ngeen mel léegi même jamono la moo ñoom ñoo doon dundandoo dina leen tere jàkk yi mais le fait que ñu ne yonent bay bàyyam ne yonent bay saasaam ne na bu leen tere moom ni ne wat nañ ne dinañ leen tere loolu nag mooy problème bi waaw <laughs> Allahu akbar ibnu Umar radiyallahu anhu sahabatu rasulillah non ñooñ jamono jooj kese lañ mënoon dund wallahi yàllaa xam lu tax mu baleen fa non jamono dundaa doon après mais ñooñu en fait longévité mënuñu ko am non wallahi mënuñu am longévité non crise saa la ñuy am non dañuy faatu ci saase dañuy faatu ci saase xol seen xol seen cœur bay arrêté parce que buñ gisee yenn yi alquran wax gis nit ñoo xam ne nee nañu ci l'islam lañ ne bal jàpp nañ ñu bari ci ñoom bu wala seen taalibe gëmloo nañ leen ne bu yeneen bi saa saam doon ñëwaat seen kër lay nekk ñoom ñoo ko fi toogal ñoom la ñuy gis ñuy jàpp di fowe sunnaa yonent bi saa saam ak ndigle alquran yi ñoom dañuy crise cardiaque ñoo du faata dañuy crise cardiaque faatu waaw infarctus tous la ñuy am gaay waaw <laughs> kon nag moo tax Seydina Abdullah ibn Raffal ne waa ji man dootuma waxateeg yow ba foow maanaam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na ma gisaan la mooy defaat <laughs> mooy gis nga saxaaba yi moo tax ku ku jàpp ne wallahi yaay yow yow yow xamoo ko waa <laughs> yi réeral nañ la ak téere taarix yi ngay liir nga xam ne li ci ëpp ci yu mel noonu ñuy nettali yi waxu saxaaba yi ak seeni jëf kadib la wallahi <laughs> waaw tax joxatoo leen benn cër jàpp ne ay niti ordinaire lañ ñoo yoo xam ne sax bal ñenn ñu jàpp ne ñoom ci sa bopp seen bopp ñoom ñii dund ak man nii de man nii di wax ñoom jàpp nañ ne ñoo gën saxaabaay yonent bay sasam en tout cas ñu bari ci ñoom ñenn lañ ci seppi ne ñee ñoom walaa ñi ñooy ñi ci des baaxul wal iyaadu billah ñu ñi yow yow yow àgg nga fi yow yow ci sa bopp yow yow da noyyi ci faat sunna ngay noyyi faat ñaata yow rek bi nga xëyeeg léegi nii bi nga xëyee on est 17 heures 16 heures de Paris ah ah 15 heures 16 heures de du Sénégal le 27 ah ay le 27 ci Shawwal ah 27 vingt non le vingt non tey le 26 non tey le 25 25 25 Shawwal. mille quatre cent quarante quatre xaw mardi seize mai deux mille trois yow waxuma la ca suba de bi midi joteeg léegi comptabiliser ñaata nga rey ci yoo xam ne yonent bay saa moo ko digle nga def lu contraire defoo ko wala mu tere nga def yow imaginer kii ñii nga xam ne ñoom benn lañ gis kenn ñu ne leen lii la yonent bay saa tere ñu def ko ñu ne yow pare nañ ci yow pare nañ ci yow ilal abad ba faw jeex na waxatuñoo ak yow jeex na wéyal Allahu akbar kon mooy lan la lëkkaale amal suñu bunt bi jàpp gi ñu war a jàpp ci na dundul yonent bay saasaam te xam ne ku ci jàppul torox nga te ku ci jàppul yow am nga sànjum yàlla gis nga ñu yàlla gën a sopp buñ la hijroo mooy yow am nga problème waaw ñi gën xam yonent bay saasaam li tax ñuy hijré yi du lu daw de ndax kenn du hijra ci teg ko ci lu ndaw déedéet dañoo xam ne waa ji liñ def garaaw na xanaa gisuñu woon hein li nga xamante ne nii ni ñu ubbi bunt bi suñu euh, euh, imaamul euh, an-Nawawi rahimahullah doon di woon na aaya yi alquran yi hein gisuñu woon li borom bi tabaaraka wa doon wax naan lu leen yeneen bi alay saat saam jox na ngeen jël hein te leen tere na ngeen ba yow nga ñëw def lan wa ma ataakumur rasulu ma nahaakum anhu fantahu du loolu woon premier ci buntu bii garab gii mu ñuy présente yàlla lay jox sallallahu alayhi wasallam jël lu mu leen ngeen bax yow nga ne tere na la nga naan bàyyiwuma moo tax saxaaba yi amuñu woon classification lii dañ koo sibli non mooy yeneen classification tere na jeex na waaw ñun ñoom lañuy classifier dañ koo sib kon nag moo ko ko def garab ko ah alhamdulillah kon nag jàpp mooy wattu sunna yonente mi alayhi salaatu wa salaam dundinam wi ak teggi ak teggi nii waaw kon nag